turam moo doon abu lubaaba ibn abdil mundir al ansaari radiyallahu taala anhu nag dañ wute tur bi dañ cee wute imaam muusa ibn uqba raxmatullah alayhi dane moom bashir la tuddoon ah, kanta abul aswad dafa jële ci urwat ibn zubayr raxmatullaahi radiyallahu taala anil jamii Euh, moom waxul loolu moom euh, waxul bashir la tuddoon kanta imaam ibn Isxaaq moom dane Rifaa'a la tuddoon am na yeneen tur yu bari yu ñëw ci turam yoo xamante ne dañ cee wute ne noonu la tuddoon euh, moom nag Seydina Abu baaba ibn abdil mundir al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa eh, fekke woon na li nga xam ne mooy àqaba muy àqaba yi moom fekke woon na ko seydina abu lubaaba radiyallahu taala anhu wa ardaa keroog nag bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam e, di demee Badr nii moom la àndaloon moom ak Seydina Ali ci waxu xadiis bi Seydina imaam Ahmad radiyallahu taala anhu solo jële ko ci Seydina Abdullah ibn Mas'ud këne moom keroog comme que war waayi matul woon moom imaam Euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seydna ali ibn abi taalib ak abu lubaaba ibn abdil mundir ñoom ñoo bokkoon euh, li nga xamante ne ni mooy gëléem gu ñu waroon ndax gé war waayi matul woon waaye imaam ibn isxaaq rahmatullah moom waxam leer na moom dane du abu lubaaba moom tuddul abu lubaaba dane seydna ali ibn taalib ab marsad ibn abi marsad radiallahu taala anhuma wa ardaahuma moo nekkoon ci bokkoon ak yonent mi aleyhi salaatu wasalaam loolu li tax wuti amu ci ñaari riwaay yi mooy ne yonent mi aleyhi salaatu wasalaam ci yoon bi ci yoon bi comme ni ko imaam ibn isxaaq di waxe dafa dem ba ci yoon bi imaam ibn isxaaq dane bi muy génn keroog yonent mi aleyhi salaatu wasalaam ci riwaaye biñ la waxoon imaam ibn isxaaq dane wa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wasallama fi layaalin madat min shahri ramadan fi asxaabihi wastaamala ibna ummi maktuum ala salaati binnaas wa radda aba lubaaba min arrawxa wastamalahu ala almadina moom imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog bi muy génn madina ala saakinihi afdalu salaatu wasalaam di dem badrin mu ne dafa génn ci guddi yoo xamante ne weesu na ay guddi yu weesu ci weeru ramadan di weeru koor ànd ak saxaaba yi radiyallahu taala anhu gisoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom Euh, sunnaam moo doon bu doon génn du bàyyi dëkk bi sans njiit day am kum doon def muy assurer intérêt waaye keroog bi muy génn kuy jiite julli dafa utoon kuy jiite julli comme ni mu ko doon defee muy ibnu ummi maktum moo tax mu ne wastamala mu daldi daldi teg comme mu assurer intérim ci wàllu di julli di jiite nit ñi ibn ummi maktum ala salaati binnaas ngir mu daldi war di jiite nit ñi moom seydina abdullah ibn ummi maktum wala amr ibn ummi maktum gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal mu ne nag moom imaam ibn isxaaq lii bu ma mane mooy riwaaye bi ñu waxoon mu jaar ci kan seydina abdullah ibni abbaasin radiallahu taala anhu càllale boobu noon mu jëlawoon ci ñeenti sëriñam yooyu mu ne wa radd aba lubaaba min ar rawxa bi ñëwee benn bërëb bu tudd ar rawxa mu daldi delloo seydina abu lubaaba ibni abdil mundir radiallahu taala anhu wastaamalahu ala al madina léegi mu bàyyi seydina um nu um di jiite julli mu dem ba ci bi mu ademee ba ci yoon wi ba àgg ci di jëm yoon wi jëm Badar ba àgg benn bërëb buñ naan ar mu ne Abu Lubaaba yow dellul Madina boo demee yow nga assurer intérim bi mooy leneen lépp loo xam ne en dehors de julli mooy nga diriger Médina en attendant ba may dellu si insha allah loolu moo tax ma ne riwaaya imaam euh, euh, Ahmad bii ak bu riwaaya euh, na ko imaam al-Bazzaar ko bul fàtti rahmatullah alayhim ak riwaaya bi ne abu lubaaba moom moo nekkoon ci àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokkoon ak moom benn gëléem ak Seydina Ali bu kiy waree ba ñu dem ba ci kanam keneen wàcc keneen ñeneen ñi di dox loolu mooy ne loolu ñoom ñett la mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam Seydina Abu Lubaaba ak Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu mais biñ demee ba Ar-Rawha yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa delloo Seydina Abu Lubaaba ne ko yow léegi demal Madinatul Munawwar ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam nga daal di assurer li nga xam ne mooy intérim bi léegi bi moom bi mu demee nag léegi place Abu Lubaaba al Marsad Marsad ibn Abi Marsad daldi nekk ki nga xamante ni nii moom moo doon nekk ki doon ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak Seydina Ali ibn Abi Taalib ci e, bokku gëléem googu léegi nag xadiisu Abdullah ibn Mas'ud bi kon léegi résoudre nañ li nga xam ne mooy wane ne kon wute amul mooy ne comme que Seydina Abu Lubaaba àggul Badar moom ar-Rawhal ci yoon bi la koy yonent bi alei saatu salaam ne ko yow dëppal nga dem Medina nga daal di yor intérim bi te moom ñoom léegi place am keneen jël ko muy euh, euh, al-Ghanawi euh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa léegi na xadiis biñ woon nii léegi ñun régler nañ kon régler nañ côté boobu léegi nag xadiis bi ñu ne woon imaam ahmad kon jële ko ci seydna abdullah ibn mas'ud mu nekkoon naa nekkoon nañ yawma badrin dañoo nekkoon ba bésu badar kullu thalathatin ala ba'i trois ne ñooy nekk ci ab gëléem mais ala bi tekkiwul ne ñetti ñu ñooy toogandoo ci kaw gëléem bi déedéet dina ko leeral mu ne kaana abu lubaaba wa aliyun zamilay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moom seydna abdullah ibn mas'ud mu ne seydna abu lubaaba ak seydna ali radiyallahu anhu ñoom ñoo nekkoon compagnon de voyage yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci géléem yi la la bëgg a wax ndax ñoom ñépp àndoon de toute façon mais ñi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon bu doon tey dañ naan ay oto buñ noon oto yi matuñ wala boog oto yi léegi dañuy jël ñett ñu nekk ci benn oto wala ñett ñu nekk ci benn fas mais fas wi duñ ko war léegi nan lañu doon def kon mu ne fa kaanat uqbatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy niñ doon def xam nga imaam ibn Isaaq wax na la ci kaw ne ku nekk mooy par ñett ci gëléem ku ci nekk Euh, ya'taqibuuna ba'iran dañ doon euh, awantoo benn géléem par ñett ñett ñoo doon bokk géléem léegi nag ñoom ñuy dem ba tuuru yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw mooy euh, mooy mu war wàcc léegi ñoom ñu yéeg kenn ci ñoom yéeg ñu ne ko non ñoo ko nax nu nam si an ko déedéet jarul ngay wàcc ñun mën nañu laa doxal mooy ñun jël nañu suñuy wàll daal la koy jox yow continuer ñun léegi suñu wàll ba fa ñu jëm ba ba ba fa ñuy dajeeg euh, njëgg bi may nañ la ko yeneen ma lay saar saar ne leen maa antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna anil ajri minkuma allahu akbar mu ne neewu leen waaw waa baax na jërë ngeen jëf pourtant yelloo na ko yelloo na lu raw loolu bi mais deful loolu daleen ne ma antuma bi aqwa minni yéen yéen ñaar mooy ali seydna ali ak seydna abu lubaaba yéen ñaar ëpp ngeen ma doole wala ana loolu benn mooy ne bu dee côté force ëpp ngeen ma ko ni ngeen ma loolu mooy lan ni ngeen mën a doxe laa man a doxe wa wala anata man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nekkuma nag bi aghna anil ajri minkuma nekkuma koo xam ne man soxlaw ma pay sa man fayug yàlla soxlaw ma ci dara yéen du yéen a ma gën bëgg fayug yàlla te lii comme ci lépp ci yoonu yàlla la bàyyi leen ma jël ci sama paar ci dox bi Allahu moo tax jàngalekat bi waa ji nga xam ne mooy joxe xaalisam wala di financé wala philanthrope bi kooku warula gis ñi nga xam ne ñoom lay defal ak kiy jàngale jàpp ne moom am na lu mu leen gëni ndax mu ngi leen di defal wala mu leen di jàngal lu ñu xamul déedéet yonent mi alayhi salaatu salaam malgré yelloo na yooyu yépp xoolul ne gisul ne moom am na lu leen gëne ba lu mu leen gënale ba war a yéeg lépp trajet bi yëpp bàyyi leen ñoom ñuy dox déedéet ñun nag loolu mooy suñu problème mooy ne ñun waxuma la privilège yi nga xam ne dañooy da yey na ñu am ko mais dañuy ñëw ba xaabaabal sax bay jël loo xamante ne ni bokkul ci suñuy su ci yi nga xam ne suñuy privilège la woon boo nekkee jiit da war a nekk exemplaire waaw te yenn ñun moom bu dee suñu dëkk yi comme niñ ko waxoon privilège yu bari sax baaxul ndax privilège yu nëngate la ay def nañ ko ci loi bi moom loolu taxul ñuy wax loi bi moom ñaata yu mbir la daganal yu xaram bu ñaan sàngara dagan na ci loi bi est-ce que daa tax mu dagal yow bu dee ne yow yow yow yow yow alalu réew mi lu bari lañ la ci jox mais yow yaa war a def de telle sorte ne man moom wax dëgg yàlla bon man lii duma ko utilise bon man li gars yi naan ay gars ku ñu fal ministre jox la trois millions pour nga solu ji loolu moom sincèrement man nga ne ah non man nag yii moom man duma ko laal ay kii moom man duma ko laal ndax aw ma benn ngëneel ci kaw ñi nga xam ne ñoo ma fal ak wala yow sax faluñ la dañ laa nommer mooy nekk jàpp prix léegi boo tàmmee yooyu day dem ba waxuma la privilège yi nga xam ne loi bi lañ la ko bindal mais nag moo tax détournement yeeg budget yu naaw yeek yu réer yi bari ci suñu réew yi luubali ta karnaas mais yonent ma lay saab saab gisul woon jàppul woon ne moom voilà comme que mooy leen gën ñoom ñépp kon léegi nag waa man na yéeg di dox moom yéeg ñii ci des di dox mu ne leen déedéet ëpp ngeen ma doole maa antuma bi ak aqwa minkuma di min ni yéen ñaar ëpp ngeen ma doole ta wala ana bi aghna anil ajri minkuma abu lubaaba ali yéen ñaar kenn ginu ngeen maa bëgg nag ak fay fayut yàlla moom ginu ngeen ma ci euh, euh, koo soxla mooy ne lépp ci yoonu yàlla na ko noonu xadiis bii nii imaam an-Nasaa'i tamit daal dina koy solo rahmatullah aley ah, imaam ibn kathir rahmatullah aleyhi bi mu ñëwee ci albidaa wa indi ñaari version imaam ibn isxaaq bi mu ne abu ne abu marsad la woon ne marsad ibn abi marsad la woon radiyallahu taala an mooy imaam ibn isxaaq loolu la riwaaye bii nii ne abu lubaaba la woon mu ne wala alla hada kaana qabla an yarudda aba lubaaba min ar-rawha summa kaana zamilaahu ali wa marsad badal abi lubaaba wallahu aalam mooy dajale bi ñu waxoon sànq mu ne moom imaam ibn kathir rahmatullah alayhi mu ne bu dee ne mu ne lii nii wala alla hada lii nii nii dafa xewoon histoire bi avant muy delloo muy agsi ar-Rawha di delloo Abu Lubaaba ne ko demal nga assurer intérim bi mu demee nag Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi radiyallahu ta'ala anhu nekk nag ci nga xam ne moom moo mujju jël place am moom Seydina Abu Lubaaba ibn Abdil Munzir radiyallahu ta'ala anhu wa moom seydina abu lubaaba ibn abdul mundir radiallahu taala nag am nañu ne euh, muy génn àddina fekke na kon badar fekkewul fekkewul badar sax mais doon na ñëw ñëw na ba ci yoon wi ñu delloo moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog badar bi nga xam ne ci lañu jóge ci xeex bi li nga xam ne moom lañ amee comme butin ci xeex bi foofu da ko cee séddale sédd bokk ci part bi ñuy xeex am part boobu la ko jox ndax moom du toute façon moo tax dañ koy boole ci waa Badar même bu dee xeexiwul woon ndax demoon na ba ci yoon bi yonent mi alayhi salaatu moo ko dëbb euh, am na nag ñu ne moom mu ngi mujj génn àddina ci xilaafa seydna ali radiyallahu taala anhu wa arda wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'wa